waan abil abbaas sahl ibn sa'd as-saa'idi radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam balaghahu anna bani amr ibn awf anna bani amr ibn awf kaana baynahum sharr fa kharaja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuslihu baynahum fi unaasin ma'ahu fa xubisa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa xaanati salaah fa jaa bilaalun ilaa abi bakrin radiyallahu anhumaa faqaal yaa abaa bakr inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad xubisa wa xaanati salaah fa hal laka an ta'umma nnaas qaala na'am in shi'ta fa aqaama bilaalun wa taqaddama abu bakrin radiyallahu anhumaa fa kabbara wa kabbara an-naas wa jaa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshii fi as-sufuufi hattaa qaama fi as-saff fa axada an-naasu fi at-tasfiiq wa kaana abu bakrin radiyallahu anhu laa yaltafitu fi salaatihi falammaa akthara annaasu iltafata fa idaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa ashaara ilayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa rafa'a abu bakrin radiyallahu anhu yadahu fa hamida allaha wa raja'a alqahqara wara'ahu hatta qaama fi as-saff fataqaddama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa salla linnaas falamma faragha aqbala ala an-naasi fa qaala yaa ayyuhan naas maa lakum xiina naabakum shay'un fi salaati axadtum fi tasfiiq innama tasfiiqu linnisaa man naabahu shay'un fi salaatihi falyaqul subhaanallah fa innahu laa yasma'uhu axadun xiina yaquulu subhaanallah illaa iltafat yaa abaa bakr maa mana'aka an tusalliya binnaasi hiina asharadu ilayk fa qaala abu bakrin radiyallahu anhu maa kaana yanbaghii libni abii quhaafata an yusalliya bayna yaday rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam muttafaqun alayhi maanaa hubis amsakuuhu liyudayyifuuhu kon loolu la al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullahu taala tëje suñu buntu bii di buntu bi yéwénal diggante ñi nga xamante ne ñooyu nit ñi ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis numéro deux cent cinquante muy xadis bi nga xam ne ñaar téeméer ak juróom fukk mu doon xadis sayyidatu Aïsha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma bim ne sami'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawta xusuumin bil baabi aaliyatin aswaatuhumaa bim ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom sittatuna Aïcha radiyallahu kaddu ay ñoo xam ne ñu nga doon xulóodu jàppante seen kaddu ya kawe yoo lool ca buntu ba loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jàll ci xadiis mujj bi. mooy xadis numéro deux cent cinquante et un ñaar téeméer ak juróom fukk ak benn mu ne waa Nabil Abbas xadis bi mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam moo doon Abul Abbas waaye turam am na nag ñu ne Abu Yahya waaye turam moo doon Sa'd Sahl Sahl alhamdulillah Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu muy Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haarisa ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu waaw moom euh, dàkkantalam nag euh, li ci gina siiw mooy Abul Abbas bokkoon ci waa Khazraj as-Sa'idi radiyallahu taala anhu wa ardaah bokkoon ci tuut tànku saxaaba yi nekkuloon mag noonu ndax laata gàddaay gi li juddu cinq ans avant laata yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay si kon mooy da nga naan bi ñu yónnee yonent bi alayhi salaatu Makka ñaataat la fa def treize ans waaw treize ans boo ci wàññee li nga xam ne mooy sept muy huit ans bi yonent bi alayhi salaatu bi ñu ko yónnee Makka ba mu def fa huit ans ci la Seydina Sa'd huit neuf dix onze douze treize voilà ci la Seydina Sahl ibn Sa'd gane àddina voilà mooy bi yonent ma lay saa saam di gàddaay si daanaka cinq ans jàpp six ans la am moom Seydina Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu ta'ala anhu wa arda al imaamu al al al kii alxafidul az-Zahabi mu ne mooy ki mujj génn àddina ci saxaaba yi fi nga xamante ne nii mooy euh, fële euh, ci madinatul munawwara voilà mooy moom buñ la laajee ki nga xamante ne nii mooy ki mujjee faatu Medina selon al imaam al xaafiz ad-Dahabi mooy kii nii di Seydina Sahl ibn Sa'd as-Saa'idiyu am nañu ne eh, l'an quatre-vingt-onze ci la génn àddina foofu la ca Médina buñ la nekk mujj génn àddina ci waa Médina ci Médina nag ci saxaaba yi mooy ñeneen a ngi doon dund jamono moom mi génn àddina Seydina eh, Anas ibn Malik mu ngi doon dund sauf que Seydina Anas Basra la ne woon radiyallahu mais moom dañ naan radiyallahu anhu mais baayam sax saxaaba la de ah Sahl ibn Sa'd Sa'd boobu Sa'd ibn Malik moom saxaaba la imaam nag dana radiyallahu anhu waaye radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne léegi dañuy continuer bañ a taxaw comme nii ñu taxaw après dinañ ci ñaar xadiis bi waxoon nañ li moo gën a gudd mooy Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd nis nis nis Saa'idi radiyallahu anhu Saa'idi yal na borom bi kontaan ci moom ak baayam anna rasuulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam balaghahu da koo jote anna bani Amr ken waa doomi Amr de ibn Awf ci waa Lansaar ab tribu la ab waasol ab néeg la bu mag ci Lansaar yi dinañ ci ñëw léegi dëkkoon ci côté Quba lañ dëkkoon kaana baynahum shar dafa amoon seen diggante char mooy ak mooy lu bon mooy xëccoo ak tamit li nga xam ne mooy jàppante moom la naan char foofu waaw dañoo jàppante woon léegi nag dinañ ñëw ci yëpp nañ continuer nii rek fa xaraja rasulullah ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yégee ca saase am na lu ñu ci jotaay bii ñu génn mu génn ca saase moom dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daa kel bi lu ko tax a jóg yuslihu baynahum fi unasim ma'a ngir dem yëwanal seen diggante te ba muy dem mu ngi ànd ak ay nit yu mu àndaloon ci saxaaba yi radiyallahu anhu bi mu dee nag fa xubisa ñu daal di ko fay téye al imaamu Nawawi ca liñ jàng ca jeex mu ne fa xubi xubisa mooy am sa yu li yudayifu mu ne xubisa mooy dañ ko faa téye mooy dañ ko faa tëj mu ne loolu li muy tekki mooy amsakuuhu ñoom ñoo ko fa téye am demee ca saxaaba yooyu la dëkkoon ci waa Banu Amr ibn Awf ñoom ñoo ko téye ah ngir mu nekk fa ngir lan li yudayifuhu ngir ñu ganale ko comme que yonent bi alayhi salaatu ñëw na fa te Quba ca kaw la ne woon mooy euh, moom ñu euh, mu tudd euh, Medina moo féete woon ca kaw léegi Quba <clears throat> ñoom ca suuf lañ ne moo la yonent bi alayhi salaatu ba muy dugg si ci ñoom la njëkke bi muy gàddaay si waaw ah, foofu la njëkk a dal ba tabax fa masjidul ussisa ala taqwa ah li nga xam ne moom la ñu tabaxe ci ragal yàlla comme ni nga xam ne bu Medina bi it boobu ussisa la taqwa kon bi nga xamante ne nii nag kon mooy ñoom nee na nee na loolu la mooy ñu daal di koy fa xubisa loolu la mooy dañ ko faatee ngir ñu daal di koy ganal noonu la al imam wax mu ne kon nag bi lool amee mu ne waxaanati sola julli jot julli bii ban julli la dinañ la ko wax julli tàkkusaan la dinañ ci ñëwaat insha allah bi julli tàkkusaan jotee mooy ca Medina ndax comme quarante bi sallallahu dem na jóge na fa dem Quba fa Quba foofu la ca waa Banu Amr ah, fa la dem ah ñu tëj ko fa nag téye ko fa entre temps julli jot waxaanati salaa julli jot fa jaa Bilaal Seydina Bilaal ñëw ila Abi Bakr Seydina Abu Bakr radiyallahu anhuma fa qaala mu ne ko yaa Abaa Bakr ne ko yow Abu Bakr inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad hubis ah yonent bi alayhi salaatu salaam kat téye nañ ko moom xamul loolu ndax dañ koy ganale mooy daal gis na ne ñëwul mooy kon téye nañ ko xam na ne la ko la ko yóbbu daal yittee ko téye waaw waaw mooy daal tëj nañ ko foofale pas tëj en tant que non mooy mooy dañaay dem ne man de ay yittee ma tëj man daal dama doon dem fee Sandaga laa doon dem foog ne damay dem ñëwaat mais damaa dem yitte yi tëj ma ba bi may ñëw timis jot na waaw kay loolu la <laughs> mooy xubisa qad hubita moom de ah téye nees ko foofa de ñëwul de waxaanati salaatu te nag ya Abaa julli jot na de mooy tàkkusaan gi waxtoom dugg na fa hal laka anta umman ndax ndax bëggoo jiite nit ñi waay ah ah qaala ko naam in shi'ta ne man naa jiite de waaye bu la soobee waaw yow yaay décider rek Bilaal bu dee ne daal gis nga ne man ma jiite ah ma jiite waaw comme que dama koo laaj delloowaat naa la tontu waaw waaye bu la soobee ba léegi fa aqaama bilaalun léegi Seydina Bilaal xam ne kon mbir mi ci moom laal la aju léegi mu ne fa aqaama bilaalun Seydina Bilaal daal di radiyallahu daal di noddu wa taqaddama Abu Bakrin Seydina Abu Bakr taala anhu daal di eh, dox ah jiitu mooy mu dem ci kanam fa kabbara ngir la ngir jiite fa kabbara ah mu daal di kaba kabbaar mooy allahu akbar booy dugg booy dugg euh, euh, ci kii bi ci ci julli ji waaw booy dugg ci ci ci ci julli ji waaw fa kabbara kabbara naas mu daal di kabbaar nit ñi kabbaar voilà wa taqaddama abu bakrin sayna abu bakr radiyallahu ta'ala anhu nag daal di jiitu mooy dem ci kanam fa kabbaro kabbara naas bokk wa jaa rasulullah léegi bi mu kabbaaree ah nit ñi kabbaar ah rek yonent bi alay saa saam di àgg agsi kay yonent bi alay saa saam di agsi ah léegi nag bi yonent bi alay saa saam agsee yamshi fii sufuuf mu ngi dox comme que daa dugg ci jàtte bi fekk taxawal nañ bay julli tàkkusaan muy dox ci biir sàppe yi mooy di fendre sàppe yi ngir jàll hatta qaama fi saf ba ni muy accès ci premier rang bi moom laa saf sinon euh, euh, sàppe yi mu romb ay sàppe lañ wax na la ko fi sufuuf bu la ne ak saf mooy bi dina tax ñuy wax mooy bi nga xam ne fa la ngënee li ëppee ku fa nekk mooy sàppe bi nga xam ne mooy bi njëkk sës rëkk ak limaam bi fa axada naasu fi tasfiq nit ñi nag commencé nag di di di di di tàccu waaw mooy jël seen loxo yi di ci beneen loxo ah waaw léegi bon loolu après dinañ ci ñëw léegi tàcc boobu est-ce ngay jël sa biir mooy biiru loxo bi dóor ko ci beneen biiru loxo bi wala dangay jël biiru loxo bi dóor ko ci kaw beneen kii bi loolu insha allah dinañ ci ñëw <laughs> waaw mais daal fii tasfiqi hein di dóor seen loxo yi ci beneen bi waaw di dóor ci seen loxo yi ci beneen bi wa kaana mu ne nag te nekkoon na Abu Bakrin Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu laa yaltafitu fii salaati bu doon julli du geestu waaw te loolu képp ku julli loolu nga war a mel mooy doo julli lu ne luñ ne lu ne nii rek nga geestu déedéet roo di def noonu mu ne moom doonul woon bu masoon di julli doonul woon geestu waaw fa lamma aksara naas suñ gisee nit ñi continuer way tàccu yi bari ci biir jàkka ji mooy jël loxo di dóor ci beneen loxo bi bari mu xam ne kon mbir a xew iltafata ci la door a gestoo ndax darura daa am lu ko baral ah ñii nag nekkuñ maa ngi leen di jiite ñu tàccu di tàccu di tàccu di continuer am na lu war moo tax mu daal di gestu léegi fa ida rasulullah bi nga xam ne ci la gestu rek sallallahu alayhi wa mu gis ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu daal di koy séen ci bii mu gis ko ci ci ci sàppe gi waaye bi ma ko gisee noonu fa ashara ilayhi rasulullahi yonente bi alayhi salaam ko siin ah ndax doo <laughs> julli ci biir ji lañ ne mu def ko signe ngir mu continuer julli ji mooy mu jiite ñëpp doom moom mu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi moom mu ngi ci bi baax na nag Seydina Abu Bakar continuer julli ji jiite ñëpp léegi bi mu defee noonu farafa Abu Bakrin Seydina Abu Bakr yëkkati loxoom yi yadahu loxoom <laughs> mooy loxoom yi ba benn kes fa hamidallaha mu daal di sant yàlla wa raja al qahqara waaw mu daal di eh, dellu gannaaw waaye sans mooy di reculer ci ginnaaw sans pour autant nga nga tourner ak sa xar kanam ak lépp déedéet mooy da ngay jàkkaarloo fi ngay jàkkaarloo mais di reculer di xool ci kanam comme fi nga nekk doo doo ko bouger mais dangay ngay di dem ci ginnaaw en reculant mooy al qahqara mooy boo tourner sa yaram bi yëpp daal di dem loolu mooy yaa ngi reculer waaye yow fi nga jàkkaarloo wane woo gannaaw da ngay da ngay dellu gannaaw sa paa yi ci ginnaaw. sa jéegooy ci ginnaaw wara ahu hatta qaama fi saf ba ni muy agsee nag ci sàppe bi nga xam ne ci fi la yonent bi alayhi salaam nekk muy sàppe bu njëkk bi bi loolu xewee nag kon ana imaam bi <laughs> imaam bi moom reculé na <laughs> fa taqaddama rasulullah yonent bi alayhi salaam daal di euh, daal di daal daal di daal di avancé jiitu waaw daal di jiitu kon nag muy noonu fa salla mu julli nit ñi mooy mu jiite leen fa lamma faraga loolu nag ci premier rakk bi la woon mooy premier rakk bi Seydina Abu Bakar dafa commencé julli bi rek ne allahu akbar rek yonent bi alay saa saam commencé tax rek yonent bi alay saa saam agsi waaye loolu tamit ci suuf lay wax ndax tàkkusaan la waaw moo tax yonent bi alay saa saam àggale julli ji yépp ba mu jeex waaw léegi nag fa lamma faraga bi nga xamante ne ci la noppi ci la julli ba noppi ba daaneel eh, eh, kii bi hein li nga xamante ne nii mooy julli ji nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne bi mu paree mu ne aqbala ala mooy mu dëgmal ci nit ñi mooy mu toogul wan nit ñi gannaawam mais xar kanamam la dafa tourné bi mu jullee pare jàmmaarloo jàkkaarloo nit ñi fa qaala mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi maa moo lan moo leen dal lu xew ba xiina naabakum bi nga xam ne ci la ci la xewe shay'un mbir fi salaat ci seen ci julli ji mooy am na lu xew mooy ñëw naa te imaam bee ngi julli axaltum fi tasfiq ngeen ngeen ngeen nekk di dóor seen loxo yi ci seen benn loxo bi ci beneen loxo bi ah di tàccu bu dee ñuy wax <laughs> ci biir la wala ci biir ah innama tasfiqu yëg leen ne lool ngeen doon def nag muy tàccu goog jël sa loxo sa biiru loxo dóor ko ci beneen bi ci kaw beneen bi wala ñu ci biir loolu li nisaa yi loolu jigéen bu ngir jigéen ñi ñooy def noonu bu dee dara daa xew ci julli yi waaye kantaa yéen góor ñi man naabahu shay'un fi salaatihi falyaqul képp koo xam ne am na lu xew ci julleem fekk am ku koy jiite mu war koo yëgal falyaqul na wax mu ne kantaa yéen góor yi képp koo xamante ne nii naabahu jot na dal am na lu xew shay'un benn mbir fi salaatihi ci julleem falyaqul na wax subhaanallah bul nekk di tàccu da wax subhaanallah gàcc nga laa maa yàlla fa innahu ndax dëgg-dëgg de laa yasma'uhu du ko dégg ahadun kenn hiina yaqulu jamono ja nga xam ne ci lay wax subhaanallah moom moo mën a di julli illal tafata lu dul dina geesu xam ne am na lu xew ndax bu dee imaam bi am na lu xew ci julli ji yéen ñi muy jiite yéen góor yi ngeen ne subhaanallah imaam bi loolu <laughs> ci jàngat dañ xam ne loolu day won imaam bi daa war xam fiqhul imaama waaw moo yii da koo war xam bu ko xamul ñu naan subhaanallah wa mu jàpp ne ñii ak ñàkkuk teggin la ak ñàkk xam dara loolu beneen <laughs> problème la ah <laughs> lu dul ne dina dina dina dina tourner illaa lu dul ne moom waaw il tafata dina tourner après pare na ci nit ñi mu ne yaa Abaa Bakr kantaa yow Abu Bakr Abaa Bakr ah yow Abu Bakr kantaa yow lan moo tax ma mana'aka an tusalliya bin-naasi hiina ashartu ilayka lan lan moo la tere nga jiite nit bi ma la defee signe ngir nga jiite nit ñi ah <laughs> léegi nag ñu waxee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam nag Seydina Abu Bakar mu ne ah mu ne hiina ashartu ilayka fa qaala mu ne ko mu fa Abu Bakr Seydina Abu Bakr ne ko radiyallahu anhu maakaana yanbaghi yellul mukk libni abi quhaafata yellul doomi abi quhaafa ji mooy kan mooy boppam <laughs> ah, baayam mooy abu quhaafa di usman la tuddoon ne dañ ko mu dàkkanta la moo doon abu quhaafa mu ne yellul doomi abu quhaafa ah an yusalliya muy julli di jiite di julli bayna yaday rasulillah ci kanamu yonent bi ndawal yàlla li mooy di ko jiite loolu yellul mukk doomu Abu Quhafa di jiite yonent bi alayhi salaam xadis boobu mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadis bii de muttafaqun nañu alayhi ci moom mooy solo kanta maanaa xubisa loolu gisoon nañ ko léegi nag kon ginnaaw lii kon mooy xadis bi léegi laaj bi mooy est-ce que al imaamul Buxaari yu ak al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al imaamu Maalik ibnu Anas solo na ko ci kitaabu salaa al iltifaatu wa tasfiiqu inda al haajati fi salaa waaw ko moom al imaamu Maaliku imaamu al imaamu Ahmadu al imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci juróom ñaari juróom juróom ñaari bërëb al imaamu ki nga xam ne Abu Dawud solo na ko na al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i indi na ko ci ñeenti bërëb na ko al imaam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala imaamul Buxaari yi moo indi na ko ci juróom-ñaari bërëb comme sëriñam imaamu Ahmad al-imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala ah, ci kitaabul azaan par exemple baabu man daxala li ya'umma an-naasa fa jaa'a al sahwi ah ca benn ministre la kitaabu sahwi baabul ishaarati fi salaa foofu indi na ko foofu ne léegi man nañ ciy jël bon nañ jël bi kitaabu sahwi mooy jamut nit ki bu juumee ci li nga xamante ne nii mooy ci julli mooy bu juumee ci julli mu ne kon haddathana Qutaybatu ibnu Sa'iid mu ne nettali nañu Qutayba ibnu Sa'iid ibnu Tayyif ibnu Jamil mu Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah as-Saqafi Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yaqub ibn Abdirrahman mu nekk ñu nettali mooy Yaqub ibn Abdirrahman ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qari az-Zuhri al-Madani rahimahullahu ta'ala qala moom moo ko jëlee an Abi Hazim di Abu Hazim ni ñu ko gis bari na Salamatu ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj rahimahullahu ta'ala an Sahl ibn Sa'd moom moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu ah, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam balaghahu voilà mu nekk ne ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam balaghahu jote na ko anna Bani Amr ibn Awf kana baynahum shay' fa xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuslihu baynahum fi unaasin ma'ahu fa hubisa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa haanat as-salaatu fa jaa'a Bilaalun ilaa Abii Bakrin radiyallahu anhumaa fa qaala yaa Abaa Bakr inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qad hubisa wa qad haanat as-salaatu fa hal laka an taghumma an-naas qaala na'am in shi'ta fa qaama bilalun wa taqaddama abu bakrin radiyallahu anhuma fa kabbara linnaasi wa jaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamshi fi sufuufi hatta qaama fi saff fa axada annaasu fi taswiiq wa kaana abu bakrin radiyallahu anhu laa yaltafit ba ni mu jeexe kon ba nii la ko al imaamu al haafiz al buxaari rahimahullahu ta'aala ni kaana al imaamu muslim abul husayn ibn al hajjaaj abul husayn yunus eh, ah. Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim voilà Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Abul Husayn an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi doon di ci kitaabu salaa baabu taqdiimil jamaa taqdiimil jamaa'ati man yusalli bihim idhaa ta'akhkhara al-imaam waaw kitaabu salaa téereb julli bunt bi nga xam ne moom la suraay def mbooloo mi bu dee dañoo jiital kenn ci ñoom ngir mu jiite leen bu dee ne imaam bi dafa yéex a ñëw ñëwul waaw waaw léegi bon yooyu nag dinañ ci ñëw est-ce que est mbooloo mi ñoo ne Seydina Abu Bakar demal jiite ji wala jiite loolu insha allah loolu it jar na seetaan <laughs> waaw <laughs> allahu akbar <laughs> xadiis bu bari njariñ la quoi wala mu ne haddathani Yahya ibn Yahya mu ne haddathani nettali na ma man al imaamu al al bu al non Muslim Yahya ibn Yahya sëriñam bu mag bi Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mooy ha ha ha lan rayha wala rayhanatu Naysabur mooy parfum bu neex waa Naysabur <laughs> waaw mooy ki nga xamante ne ni Naysabur ndaa Nisapur tey ci bilaadu Iraad la bokk bilaadu Xuraasaan moom lañuy ñuy puukare woo moom Yahya ibn Yahya waaw <laughs> ah rayhaana ah rayhaana façon ah, fleur yu neex loolu la comme ay yaasamiin ay yu mel noonu ah, ak zaynabu yooyu yëpp ay turu fleur yu neex a neex yuy dégager ay ay ay ay ay yu neex a neex Ah, an-Naysaburi al-Khurasani ah mooy rey al al Minqari mawlahum rahmatullahi alayhi qala qara'tu ala Malik nee na damaa liir ci imaamu Malik bul fàtte ne wax nañ la hadis bi al imaamu Malik rahimahullahu ta'ala moom soloo na ko ci Muwatta hadis bi imaam Muslim ci Muwatta la ko jëlee mais mooy bi muy soloo hadis bi ci imaamu Malik comme que imaamu Malik bi sëriñam direct sëriñam bi gën a màgg ci ñi jële ci imaamu Maalik mooy Yahya ibn Yahya moom la manoon na ko jële ci ñoom Qutayba ak ñooñu ñooñu ñëpp ay sëriñam lañ rahmatullah ak ñeneen waaye moom lu bari ci euh, kii ci buy jël ci buy solo xadis bu ne ci Muwatta ci Yahya ibn Yahya mii nga xam ne dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañ doon jàng xadis yi imaam Maalik bu toogee euh, moom da doon jàng xadis yi xaaral keroog ñu ngi gis kii ku doon wax lool al Bikandi wax naal biikan bii la moo doon wax ne rahimahullah ne man adraktu maalikan man da man dab naa imaamu Maalik imaamu boy bu ñu nee dab naa rek fekkul ne imaamu Maalik bon <laughs> wax ay wolof dafa am ñoo xam ne dégguñu wolof <laughs> dégg ñu naan dab naa imaamu Maalik ñu foog ne imaamu Maalik da doon daw moom mu topp ji déedéet <laughs> loolu bu nee adraktu wolof arab bu waxee noonu dab naa imaamu Maalik mooy jote naa mooy fekke naa dundam ba dund ak moom loolu la ci jubu comme man nii rek bu ma yoon benn sëriñ boo xam ne ma man adraktu Cheikh man man jot naa Cheikh Abdul Aziz Sy mooy nekkul da doon daw ma topp ci gannaawam di ko to di ba ba daf ko déedéet mooy dund na may dund boo xam ne am naa man fu mu man a tooge muy muy fekke naa moom mu ne fekke naa man dab naa Imam Malik nekk naa ñëw naa li ma nekk moom yépp la ma fa nekk yépp nit ñi ñoo jàng ci moom déggew ma ci moom dara déggew ma ko ci moom <laughs> mooy déggew ma ci moom xadis boo xam ne imaam Maalik moo toog di jàng xadis bi di jàngale xadis bi non non man lépp dama ñëw fekk nit ñi ndax imaamu Maalik rahimahullah loolu la doon jàngalee moom waxoon nañ dafa bokk ci borom xam-xam yi nga xam dañu jàpp ne ardu mooy gaaral xadis noonu moo ëpp doole nit ki di di di di euh, sëriñ bi di jàngale parce que moom bokk na ci liñ koy layele te alxuraan nan lañ koy jàngale est-ce sëriñ bi mooy mooy mooy mooy ñëw tari tari tari kaamil bi yëpp après taalibe bi euh, <laughs> ah sëriñ bi tari wala taalibe bi tari ñu ne bi kat mooy tari mu ne waaw na ñuy def alxuraan nag gi gën a màgg sunna yonent bari saa saam nga ne wax yu la moom itam noonu kese la foofu rek lay jaar mooy gaa yi jàng sëriñ bi di déglu bu paree mu daldi dëggal loolu lépp moo tax mu ne man dam naa imaamu Maalik mais déggoo ma ci moom dara nit ñi laa gis ñuy tari ci moom rek di jàng ci moom di wax hadiis yi Abdullah Yahya ibn Yahya mii nag dafa bokkoon ci ñi nga xam ne bu nit ñi teewee ci ñi nga xam ne imaam Maalik bu toogee ñoom ñooy jàng hadiis yi léegi nag moo tax mu ne qara'tu Yahya ibn Yahya imaamu kii ne eh, eh, eh, Yahya ibn Yahya mu ne qara'tu qaala mu ne qara'tu ala Maalik mu ne jàng naa ci Maalik an Abi Haazim imaamu Maalik moom mooy ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ah, Abu Abdillah al-Himyari al-Madani mooy imaamu daaril hijra buñ ne imaamu euh, kërub gàddaay gi rek imaamu Maalik lañ ci jublu ah, an Abi Haazim moom moo ko jëlee ci Abu Haazim di Salamatu ibn Diinaar al-A'raj Ah, at-Tammar al-Madani al-Qaas az-Zaahid al-Hakiim ah, rahimahullahu ta'aala an Sahl ibn Sa'd moom moo ko jëlee Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhahaba ilaa banii Amrin liyusliha baynahum fahaanat as-salaa fajaa'a al-mu'adhdhinu ilaa Abii Bakr voilà fii la ne al-mu'adhdhinu ah ilaa Abii Bakr léegi ñëpp xam nañ al-mu'adhdhinu noddukat bi mooy kan ah fa qaala atusalli bin-naas fa uqim qaala naam qaala fa salla abu bakrin fa jaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi salaa fa taxallafa hatta waqafa fi saf mooy mu muy puus muy muy puus sàppe yi di dugg di jàll ba ni muy agsee ci sàppe bu njëkk bi loolaa fa taxallafa mooy mu frayer un chemin fa saffaqa naas nit ñi di tàccu di dóor seen loxoy biir ci biti wa kaana abu bakrin laa yaltafitu fi salaa falammaa akthara an-naasu tasfiiqa iltafata fa ra'aa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ashara ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an imkus makaanaka fa rafa'a Abu Bakr yadayhi fa hamida Allah azza wa jalla ala ma amarahu bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min dhalik thumma sta thumma sta'khara Abu Bakr hatta stawa fi as-saff wa taqaddama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa salla thumma insarafa fa qala ya Aba Bakr ma mana'aka an tuthbita idh amartuk qala Abu Bakr maa kaana libni abi quhaafata an yusalliya bayna yaday rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam maa lii ra'aytukum akthartum at-tasfiiq man naabu shay'un fii salaatihi falyusabbih fa innahu idhaa sabbaha ultifita ilayhi wa innamaa at-tasfiihu lin-nisaa fii xam nga fii daan rek al-mu'adhdhinu waaye riwaaya yi xamal nañu ne noddukat boobu du Abdallah ibn Amr ibn Maktum du ibnu ummi maktum du amr ibnu ummi maktum wala abdullah du tamit beneen noddukat waaye noddukat bi gën a siiw la mooy sayyidina bilal ibn rabah al qurashi mawla abu bakr radiyallahu anhuma kon hadis baa gi nii ko ash-shaykhaani indee na ko noonu kon gis nga hadis bi nga xam ne moom la al imaamul buxaari al imaam an-nawawi indi mooy bi nga xam ne moo nekk ci ba euh, ci kitaabul mooy euh, sahih imaamul Buxaari baabu maa jaa fi sahwi baabul ishaara fi salaah boobu la fii mooy anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam balaghahu anna bani Amr Awf kaana baynahum shay fii shay la wax fee char euh, ndax riwaay yi dañoo bari yoo xamante ne ni char en tout cas njaal benn bi bii lay nirool moom la gën a nirool ko yeneen yi. sauf que après nag boo duggee ci yeneen yi mooy euh, euh, niroo na ak yeneen yi nga xamante ne xalaw ko al imaamu euh, al Buxaari rahimahullahu taala daal di indi ah léegi kon dañuy yem nii nag bii di ñëw ñu dugg kon ci njàngat ci njàng yi njàngat yi nekk ci li nga xam ne mooy xadiis bi insha allahu taala